kon seydna Umar ibn al-Khattab taala anhu wa ardaa ci riwaaya boobu kon imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala waxoon ne Naafi' moo ko nettali mu jële ko ci seydna Abdullah ibn Umar mu jële ko ci baayam di Umar ibn al mu ne moom ibtaattu lamma aradna al-hijrata ila al-madina ana wa Ayyaash ibn Abi Rabi'a mu ne joxante nañ rendez-vous man ak Ayyash ibn Abi Rabi'a ak Hisham ibn ngi tuddoon Ayyash ibn Abi Rabi'a am nañu ne nag turam dëgg Amr la woon mooy Rabi'a turam ibn Abi Rabi'a boobu Amr la woon de Ibn al mooy abi rabi'a ibn al-mughira ibn abdillah ibn umar ibn maxzuumin al-qurashi al-maxzuumi moom nag di ayaash bi dafa nekkoon doomu ba baytixu seydina xaalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom Seydina Ayyash bokk ci ñi njëkk a dugg ci lislaam bokkoon na ñi nga xamante ne nii ñoo gàddaayoon ci lu njëkk ca cinquième année ba baleen yonent bi aleyhi salaatu joxe ndigal ñu gàddaayi bokkoon na ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon demoon Éthiopie ngir rawale seen diine moom Seydina Ayyash ibn Abi Rabi'a waaye bi mu ñëwaatee Makka mbir yi tar yonent bi aleyhi salaatu suñu boroom subhaanahu wa taala boole kook lansaar yi ñu daldi dugg ci diine ji pare ngir yiir ko ci hijra gi moom mu ànd ak seydina Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu taala anhu wa arda ñoom ñaar ñoo ànd daldi gàddaay histoire boobu ni ñu gàddaay duñ ci ñëwaat ndax bi ñuy def tarjuma seydina Umar ibn al ñëwoon nañ ci gin koo yaatal moom mii ba nga xamante ne nii euh, yaataloon nañ ko foofu ak tamit ci jataay bii génn tamit waxoon nañu ko ba ni nga xamante ni noonu lañ ànde ñoom ñaar ka ca des di Hisham ñu daal di koy fitnaal Makka mu des fa Abu Lahab Abu Jahlin ak magam bi di Al nga xam ne ay doomi baay doomi ndeyam lañ woon ñoo bokkoon benn yaay ñu ñëw nax ko ba delloo ko fële di màkka naan ko ñëw ne ko yow danga bàyyi sa yaay màkk ñëw madina gi toog yasrib naan dangay gàddaay suñu yaay di sa yaay sa yaay nee na dootul peñoowuti te ba moom mu daldi yërëm yaay ji daldi leen topp ñu dem daldi koy nax Seydina Umar ibn al nee na def naa li ma man yépp ngir bum dem ndax ñii dañ ko tëral plan ngir nax ko mu bañ mu dem gaa yi nax ko Abu Jahlin daal di koy nax ne ko sama giléem gi dafa sonn boo ma mënee supporter mu wàcc ñu jàpp ko yeew ko dugg ak moom Makka ne comme nii ñu def suñu ku dese kii ku manque wis kii noonu ngeen di def yéen ñi dese ci ñeen ku fi génnati naan day gàddaay yi Madina rek bu ngeen ko jàppee def leen ko comme niñ def kii ñu daal di koy fitnaal mu daal di tàbbi ci fitna gi moom nag bi mu nee foofu Euh, waa Màkka dañ leen a jàpp ndax dañuy bañ mu rëcc ndax jamono yi nit ñi ngi gàddaay def ay mbooloo yi mbooloo te bu ñuy dem dañuy làqat dañuy jékki rek am ñu dem jamono ji waa Màkka jëlaguñu woon politiku nañ leen yóbbu ay nit ñuy surveiller bi dëkk bi ak yoonu Médina bi bu kenn rëcc bu woon résolution boobu waaye dañuy jékki ay nit dem ñu jekki gisatuñ leen ñu yëg ne mujj gi ñu yëg ne ñoom ñépp ndeke Yasrib lañ nekk moom mii nag jot naa dem ba Abu Jahl nag alxaaris daa ibnay Hishamin daal di koy indiwaat fexe ba indiwaat ko dañ koo yeewoon takk ko biir Makka yeew ko comme bu doon tey dañ naan dugal ko foo xam ne ndungu siin ab prison foo xam ne du génn moom nag bi nga xamante ne noonu la nekke woon foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee moom ndax moom bi muy gàddaay di ànd ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaayagul mu ngi biir Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman ah da doon ñaanal ñoom ñii naan allahumma anju al walid ibn al walid al walid doon ñaan ak Hisham ak ñoom Ayyash ñii doon leen ñaanal ngir buur yàlla daal di leen muccal ci loxoy kuffaaru Quraysh yi nga xam ne ñoo leen pare woon nañ ngir gàddaay yi waaye kii sax di Ayyash ñëw na ba agsi waaye ñu daldi koy nax bu indiwaat ko ci seen ñàkk seenu ñàkk coobare fa lañ leen téye par force di leen fa mbugal moom nag da doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam da leen doon ñaanal ci xunuut yi doon def bu mësoon a julli di ci ñaan comme ni nga xamante ne noonu la xadiis bi ñëwee ci as-saxiixayni di saxiix imaam muslim ak saxiix imaam al buxaari raxmatullah alayhi yima ñu jële ko ci seydna abu hurayra radiyallahu taala anhuma anhu wa arda moom nag euh, am nañu ne fekke na badar ndax imaam al-Askari rahimahullah moom dane moom fekke na Badar waaye fekkewul Badar moo tax euh, moom euh, ñu ne moo tax boroom xam-xam yi ne loolu njuumte la le fait que mu ne dafa fekke Badar ndax moom temps yooyu ñu ngi leen jàpp foofu dañ leen bañ leen jàppee Makka dañ fa yàgg ñoom fe moom mi fekkewul Badar euh, moom seydina Ayyash ibn abi Rabi'a radiyallahu taala anhu wa arda foofu la nekk ba ni nga xamante ni nii eh, noonu la fay jóge suñu boroom daldi leen dimbali ñu daldi fay jóge gàddaay si moom seydina Ayyash ibn abi rabi'a radiyallahu taala anhu wa ardaa am na nag riwaay boo xam ne bu da'if la boo xam ne imaam ibn hisham moo ko soloo ne fa xaddatani man athiqu koo xam ne am naa ci moom ak kóolute wax ni nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi wassalaam doon wax naan ana kan moo may indil Ayyash ibn ak Hisham ibn al fekk boobu mu ngi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te fekk ñoom ñu ngi leen jàpp Makka al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira di dem fexe def ay pexe ba daal di leen indi waaye loolu euh, wérul euh, benn yoon ndax euh, kii Hisham moom ni mu dikke mooy keneen ki loolu seydna Umar ibn al-Khattab daal dinañu koy wax ci riwaaya bi nga xam ne moom la imaam ibn Ishaq jële woon ci seydna Naafi' mu jële ko ci Abdullah ibn Umar mu jële ko ci Umar ibn al waxoon ne moom bu loola ba mu xewee ñoom dañu nekkoon Madina doon leen yërëm naan ñoo xam ne dañoo duggoon ci diine ji leen génnaat ci ñooñu de yàlla lu leen nangul ñoom it ñu jàppoon loolu seydna Umar ibn al-Khattab nee na ma daldi koy bi aaya bi qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah aay boobu naan euh, tam nekk ci suuratu zumar naan yéen waxal yonente ma alei salatu wasalaam waxal ñi nga xamante ni nii sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci seen bopp que bu ñu dem ba nara bu ñu désespéré wu ci yërmande yàlla ndax buur yàlla bàkkaar yépp lay jéggale nee na bind ko yónnee ko Hisham Hisham nee bi ma ko jotee xawma lu muy tekki ma dem ci Zu Tuwa di ko xool xawma di ko xool xawma li muy tekki këyit goog mu ma bind aaya bo ma ñaan yàlla ne yàlla nag ma ko yàlla xamal mu xamal ma ko ma jël sama gëléem xam ne man lay wax ma jël sama gëléem dem Madinatul Munawwara te lool xadiis la boo xam ne darajaam lu mu gën a néew xasan la alors que bu imaam Ibn Hishaam bi dëgërul fa haddathani man athiqu bihi nettali na ma koo xam ne moo am naa kóolute ci moom mais même bu tuddoon turam loolu wérul ndax mooy daa am inqitan ak dog ndax kenn fekkewu ci moom amul sëriñ boo xam ne saxaaba la woon voilà moom mii du taalibe sax imaam ibn Hisham du taalibe sax imaam ibn Ishaq moom ci Ziyad ibn euh, euh, Ziyad al-Bakka'i lay jële rahmatullahi ala al-jami' kon mooy ne loolu lii wér mooy ne moom après dellu na waaye delluwul comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn Hisham mii wax rahmatullah alayhi moom nag seydna uh, uh, Ayyash ibn abi Rabi'a uh, radiyallahu taala anhu wa arda moom mu ngi génn àddina ci jamonoy seydna Omar ibn al ci xilaafaam am nañu ne ci vingt-cinq quinzième année bi ci la génn àddina ci xilaafa seydna Omar ibn al ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne nag dañu ko mu ngi ne amee darajaay martyr ci toolu xare la génn àddina yamaama am ñu ne déedéet yarmuuk fa la génn àddina wallahu taala alam ay daalika kaan yàlla moo gën a xam ñaar yooyu ban moo ci nekk kon moom noonu la génn àddina kon ci wax boobu ci quinzième année bi am na nag ñu ne yarmuuk la génn àddina am ñu ne yamaama wallahu taala alam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu